A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim <clears throat> bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamcihi maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima wa xayruha min ba'di daa wa dayni ilmu bi xayri mayni léegi mu ngi woon kon ba léegi di la wax li ci xam-xam yi voilà ginnaaw bi la waxee ne tawxiid ci loo xamante ne lu ñu joyal mooy bi nga xam ne moo ci gën waaw tawxid ilmu tawxid mooy bi gën ginnaaw gi tafsiru alquraan waaw tafsiru alquraan <coughs> ginnaaw gi xadiisu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <coughs> mu léegi nag <coughs> ginnaaw lii moom la lay wax moom la doon wax ne la qaalahu Daymaani al imaam bul fàttaleku radiyallahu anhu ca début ba waxoon na la <clears throat> bu waxee qaala bi damir loolu Seydina mu ngi ci jublu al al Ghazali ash muy imaam al Ghazali mu siiw mi sinon bu dee keneen ku man di doon ci min haula il ghurri ci ñu pell ñële dina wax turam usarrih bihi is <clears throat> usarrihul isma bi dhikri dinaa tudd tur kon bee wax na ki wax lële ne ginnaaw gi ak tafsirul qur'ani ak xadiis kooku mooy mu ne qaalahu wax na loolu le ad-Daymaani di Muhammad ibn Sa'iid al-Yadaali radiyallahu anhu wa ardaahu mooy boroom euh, kii bi cosaanu téere bi <coughs> voilà ad <coughs> kon nag mu ngi noonu le <coughs> kon nag ñu war a continuer mu ne kon mu ne wa xayruha bi gën nag min ba'di daa ginnaaw ba mu la njëkk a wax muy tawxid wa ni ak ñaar yim ci mujjee teg muy tafsir ak xadiis ban moo ci tegu mu ne ilmu yi mooy xam-xamu fiq ba nga xam ne nit ci ka lay ute dégg-dégg gu sew ci wàllu diine ak lay mën a defe jaamu yàlla yi bi xayri may ni ma la wax amul wax ju sutante de <coughs> déedéet du wax ju sutante de amul dara lu sutante ju nekk ci wax ji <coughs> mu ne wa ba'da dhil madhkurati al-alaatu ani ala al-hasabi yaa hudaatu kan-nahwi wal-arudi wal-bayaani wa lughati al-arabi wal-ma'aani mu ne wa ba'da mu ne ginnaaw zii mooy ilmul fiqhi boo toppee nim tërale mbir yi <coughs> bii fiq la mujj a tudd mu ne ginnaaw zil mazkura bii ak yi nga xam ne moom la fi tudd muy xam-xam yi ni mu ko rangalee nii ban moo ci tegu al alaatu yi nga xam ne yooyu en fait ñoom du ñu objectif mooy du moom la ñuy ut ngir ñoom waaye dañ lay dañ lay yombalal nga accès nga daal di jote ca la ngay ut mooy ay moyen lañu ay bagage lañu ay mbir la ñu may jottale ko la tax ma jóg mooy al alaat mu ne ani ah maa ngi ci jublu bu dee xamoo ba léegi yow jëliwoo li muy wax ba léegi mu ne alal xasabi ci loo xam ne rek jël ci loo xam ne mooy lu tolloog la nga soxla rek yaa hudaatu yéen ñi nga xam ne yéen bëgg a gindeeku yéen a jubu bëgg gindeeku yéen ñu jub ñi yal na borom bi gindi ñépp yéen ñi nga xam ne yéen a tegu ci yoonu xam-xam waaw mu ne lan <clears throat> kan naxwi waaw mooy naxu loolu la xam nga naxu xam ni ma nga xam ne bu may jàng alxuraan du ma ci def yenn erreur yi bu may jàng xadiis du ma ci def yenn erreur yi bu may jàng texte diine du ma ci def benn erreur voilà loo nga lay jariñ waaye nekkul ne dañuy ut naxu ngir ñu nekk un grand grammairien boo xam ne dañ koy coow ci nuxaat yu rëy dina tudd kese loolu noonu du objectif voilà moo tax mu ne alal xasabi waaw <laughs> mooy yow ut ci rek selon la nga xamante ne ni yow boo ko ci amee dina tax xam-xamu diine bii ngay ut benn fell fell doo ko ci am muy jóge ci foofale waaw loolu lu ama am solo la waaw moo tax di ci traîner yenn traîner yu yàgg yi yow yaa ngi traîner ci yoo xamante ne nii du objectif de du li nga xam ne moo ëpp njariñ kan nahwi comme grammaire naxu ah wala arudi ak versification moo lay may comme lii sëriñ bi di def way yii ni muy tëgge mbir yi di way noonu la lay tax nga man ko muy ilmul arud versification yooyu noonu la lay may nga man ko ilmul arud wal bayaani ak la nga xam ne mooy wax ju leer hmm? mooy ca ñoomin balaaxa ilmul balaaxa ak ñoomin mu ne wa lughatil ak langue xam-xam mooy arab voilà mu ngi noonu le wal maani mu ngi noonu ilmul doon wax <laughs> wal maani yëpp ci balaaxa <laughs> ilmul balaaxa nga xam ne ilmul balaaxa am li nga xamante ne mooy bayaan al ak yooyu yépp ay domaine la ci wàllu xam làkku arab ak nan lañ koy làkkeek nan lañuy tëgg mbir yi voilà kon nag mu ngi noonu le lii nii ñooy ay moyen la yu lay may nga mën a sóobu ci alquran ak tafsir ak yi nga xamante ne ñooy téere xadiis yoog yoo yële waaw kon nag mu ngi noonu lii lu am am solo la ak ak jara xam moo tax boo ci xamee yi ci war a am bu fa nekk nag di kuddalati jàllal ci nga xamante ne ñoom la la wax ci kaw tawxiid tafsir xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam fiq ak yoo yële léegi nag ginnaaw li mu la waxee yii kon wax na la fii mu ne jox na la yow boo doon jóg di jàngiru di xam-xam fan nga war a jaar lii nag tekkiwul ne damay def bii bàyyi bee bàyyi ba pare ci bii def ci bii déedéet da ngay defandoo même biñ lay wax naan la xam-xam ak jëf bul fan nga damay jàng ba pare ne damay jëfi non booy jàng ci moppam ngay jëfe la ngay jàng en même temps fexe di ko sellal waxoon nañ la yonent ma ne sax sax noonu noonu def saxaabaam yi ni mu leen di jàngale alquran ci la leen di yëkkatee di leen fóot di ànd ak ñoom ñuy nekk ak moom ñuy def lu dul noonu mu leen di corriger wala ñuy gis moom muy def ñuy jàng ci moom di jële ci moom ay leer di di di mën a sellal di def kese ngir borom bi moom du ne ngay def lële ba pare daal di ñëw de bu ko jàppee noonu de yii mais da ngay jël loo xam ne yow di ko àttan. waaw iklafu minal a'mali ma tutiqun yonent bi saa saa am comme niñ ko tuddee woon fan yee nee na gardaajoo yenu leen ci li nga xam ne jëf yi loo xam ne attan ngeen ko fa inna allaha la yamallu hatta tamallu mu ne nag wa afdalul amali ma ta'addadat lahu fawaidu ka ilmin qad thabat mu ne wa afdalul amali jëf ji nga xam ne nag moo gën ci jëf yi maa ba nga xam ne ta'addadat mooy dafa day day jalgati lahu ñeel jëf joojale fawaa'idu ay njariñ mooy jëf joo xam ne yow du jëf joo xam ne njariñ la ci yow kese lay yem mooy jëf ji nga xam ne njariñ ji dalay lay dépasser day jóge ci yow mën a laalaale ñeneen mu ne waaw jëf jooj moo gën mooy bii jalgati nga xam ne yow du yem ci yow kese day laalaale ñeneen defaraale ñeneen mu ne ka ilmin mu ngi mel ne xam-xam ndax xam-xam boroom xam-xam buy jàngale fii mooy xam-xam ni jaruñu ko moom kese ñeneen ñi ci xamee ne eh ndeke lii baax na jëf ji baax na lii la ci alxuraan wax lii la ci yonent saa saa wax lii la ko boroom xam-xam yi leerale tax ña ko dégg ci yow di ko jàngale mooy xam-xam bi yematul ci yow di ko jëfee ko jàngale kon mu ne kal ilmi qad sabat comme ni nga xam ne noonee la saxe mu ne an jahli dhi jahlin wa qubhin yadfa'u wa kulli mali dhi rashadi yanfa'u mu ne ba léegi xam-xam bi nga xam ne moo gën koy mooy bi jalgati di indi ay njariñ comme xam-xam boo xam ne sax na an jahlin tukkee ci loo xam ne ak réer di jahlin waaw koo xam ne boroomu réer la woon yow nga fexe sa xam-xam boobu tax mu jalgati ba àgg ci moom mu mën a génn ci réer gam ne woon wa qubhin waaye yu ñaaw loo xam ne lu ñaaw xam-xam bi nga xam ne tamit yu gën bokk na ci jëf yi gën bokk jëf yi gën moo jëf di nga xamante ne nii <coughs> moom dalay tere ngay def yu ñaaw yadfa'u dala koy dala koy jañal wa kulli ma ak lépp loo xam ne li di rashadi yanfa'u ak lépp loo xam ne boroomu yiiw moom da koy jariñ xam-xam ba koy jariñ jëf da nga xam ne day jariñ boroomuk yiiw boroomum xel xam-xam boo bële mooy bi gën waaw mu ne wa ma yusaffi alqalba wa huwa ma udim minhu wa in qullila qaalahu alxakim xam naa bii la ñuy bàyyi ba bii di ñëw ñu gis ko ndax waxtu wi jot na wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin